يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di ñuy di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom tabaraka wa taala def suñu nuyoo yi yegg ci yéen ci jàmm gannaaw bu loolu weesoo tey incha allah ñu ngi ci mercredi 8 muharram 1445 ñu fas yéenee nag tàmbale liggéey bu am solo te bari njëriñ ñu jagleel ko suñu mbokk jigéen ñi ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ne jamono ju xaw a yëngatu la jamono la boo xam ne euh, seytaane mu ngi liggéey lu mu mën ngir yàq li mu mën te bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lay xërtal boppam mooy suñu mbokk jigéen ñi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne bàyyuma fitna bu gën a rëy ñeel sama xeet lu ëpp fitna wu jigéen loolu moo tax ñi gisoon ne comme day gën a yokk saa su ne ndax li nga xam ne jigéen ñi moom lañuy gis ak ñu ci yu ñu exposé ci réseau sociaux yi ak ci yeneen ak ci yeneen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jaay ne ñoom ñoom ñooy jigéen yi moom ñoom ñooy modèle yi ñoom ñoo leen fi nekkal ñoom ñoo leen fi nàngam te loolu yépp nekku dëkk ba nga xam ne jigéen yi dañoo mujj mel ne ku amatul ñu amatul ay référence moo tax ñu gisoon ne day baax ci ñu delluwaat ci téere yi xool ay jigéen yoo xam ne dañoo fekk woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam dund ak moom jële ay moom ay xadiis ñu indi leen wax ci ñoom seeni jaloore ak lenn ci seeni histoire wax ci xadiis yi nga xam ne moom nañ rapporté moom nañ indi xëy na mu nekk loo xam ne non seulement day fàttali jigéen ki ne xam-xam kenn moomu ko wilaaya tamit kenn moomu ko du góor du jigéen suñu borom tabaraka wa taala muy fayee góor noonu lay fayee jigéen amul góor gi lay gën a fay ko jigéen loolu existé wul moo tax mu wax ba muy wax ci daraja yi muy wax ne innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat mu ne innal muslimina ñi nga xam ne ñooy way jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi wal muminina wal way gëm ñu góor ñi ak way gëm yu yu jigéen ñi walqaanitiina walqaanitaat wassaadiqiina wassaadiqaat wassaabiriina wassaabiraat walxaashiciina walxaashicaat walmutasaddiqiina walmutasaddiqaat wassaa'imiina wassaa'imaat walxaafiziina furuujahum walxaafizaat wazakiriina laaha kasiiran wazaki wazakiraat ñoom ñëpp aadda aadda allahu lahum mahfiratan wa ajran azima ñoom ñëpp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi daraja yëpp mu wax ko mun yee euh, tuddkatu tuddkatu yàlla yi maam ñuy tudd yàlla yu bëri ñi nga xam ne ñooy woorkat yi góor yi ak jigéen yi et cetera ñi xam ne ñoo ragal yàlla ci ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu dëgg ñi ñu góor ñu jég et cetera ñuy saraxeet yépp mu tudd leen ñi nga xam ñooy sàmm seeni pëy et cetera ñëpp mu tudd leen ne ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala gis na leen njëggal ak payoor bu rëy kon loolu day ware ne place bi jigéen am ci lislaam même place la ko góor am ci lislaam ñoo ci li ñuy wutee xëy na mooy juste ci àtte charia yi ndax yàlla lu mu bindee jigéen bokkut ak lu mu bindee góor ci loolu rek ñuy amee def mais ci wàllum payoor amuñ différence ci wàllum xam-xam amul différence ndax ruu jigéen ak ruubu góor amul te ruu moo compté ci nit ruu moo compté ci nit xol moo compté tamit ci nit moo tax loolu lu jar a lu jar a xel na donc moyen la boo xam ne tamit pour yee suñu mbokk yu jigéen yi ñu xam ne xam-xam ñi ko góor yi di sàkkoo ñoom tamit noonu lañ ko war a sàkkoo nax ñu fi indi ñi ay jigéen nit ñi ñoom leneen li aussi mooy ñu jàngee ci ñoom ne am nañ ay référence yu mat sëkk ndax suñu boroom tabaraka wa taala dafa wax ne euh, dafa wax yonente bi alayhi wala dafa wax soxna jullit yi ne yaa nisaa nabi yéen soxna yonent bi lastunna ka ahadin min an bokkoo leen ak yeneen jigéen yi kam moo bëggul nekk kam moo bëggul bokk ci soxna yooyu mooy soxna yonent bi bi nga xam ne suñu boroom tabaaraka wa moom lay tudd jullit bu jigéen bu nekk rek ci soxna yooyu nga bokk te yàlla dafa ne yow yemuk gaay da laa tagg ne doo seen morom maanaam jigéenu jullit yow doo moroomu gaay loolu nag nekkul ci ay wax dafa war a am ci muy war a feeñee ci ay comportement ci ay doxalin ci yar ak teggin nga xam ne ne moom la la lislaam digal mënoon nañ indi nag ay wax yoo xam ne dafay aju ci teggin ak yu ni mel mais li ñu choisir mooy ut seeni moroomu jigéen yu mel ni yéen ñu riwaaye ay xadiis ñu jàngaale en même temps seeni biographie ngir yéen mu gën a jege ci yéen ngir mbir mi gën a jege ci yéen royukaay bi gën a gën a jege ci yéen loolu moo tax incha allah dañuy ñi ci procédé mooy dañuy indi ay xadiis yoo xam ne ay jigéen ñoo koy solo lu toll ci quarante wala quarante de ça dépend wante ci biir quarante yi lay nekk bu dëppee ko mooy ñu tuddee ko arbauna nisaiya arbauna nisaiya mooy quarante jigéen waaye jubluñu ci quarante jigéen kese waaye quarante jigéen yoo xam ne dañoo riwaaye ay xadis ñu fas yéeni indaale en même temps seeni seeni xadis ngir ñoo ñu mën a nekk ay royukaay ci ñeel suñu mbokk jigéen yi ñu xam ne am nañ ay royukaay yu doy sëkk yu ñu war a mën a roye ci jiital nag incha allah ci ñoom tey ñu fas yéene tàmbali téere bi ñu fas yéene tàmbali incha allah ci suñu yaay Fatima comme parfois ñenn ñi niñ koy waxee Fatimatu bintu yaa rasulullah loolu daf may reetaan la ndax yaa bi li Fatimatu bintu yaa rasulullah loolu yaa bi daf may ciy reetaan la à chaque fois mooy Fatima bintu Seydul Seydul xalq mooy Fatima. di doomu sang mbindeef yi te mooy rasulullah ndawul yàlla bi sallallahu alayhi wa wa sallam nekk waa xuraysh koñog xuraysh alhaashim yi koñog banu haashim nekk yaayu ñaari ñaari xuseyn mooy xasan ak xuseyn moom mu ngi gën àdduna avant ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wa waaye nag soreewul jamono ñu yónnee yonent bi wa wasalaam yonent bi alayhi salaatu jox ko comme borom kër Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhuma son suñu yaay nag Fatima soxna Fatima dafa nekkoon koo xam ne li ko yàlla may bëri na waaye lañ ci tudd as bi ci gën a frappant mooy ndiroo bi mu ndiroo woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne suñu yaa Aïcha moo ko nettali mais musuma gis ku gën a ndiroo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci doxin ak ci waxin te suñu yaay Fatima mu ne am na bis boo xam ne euh, dama gis Fatima di dox di ñëw mu mel ne comme si maam doxinam ndiroog doxinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ba mu ñëwee dafa nekkoon tamit koo xam ne dafa nekkoon koo xam ne saa yu yonent bi alayhi salaam gis gisaan ko maanaam si yonent salaatu wasalaam bu ko gisaan day jug nuyu ko fóon ko tatagal ko toog toogal ko gis nga koon sharaf bi nga xam ne suñu boroom moom la ko moom la ko defal loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di màggal ci moom maanaam di ko di ko di ko di ko di ko gis ci moom moo tax jamono yi nga xam ne yonente bi salaatu wasalaam moom la doon génn àdduna suñu yaay Fatima dafa ñëw ci biir kër gi mu toog ci wetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ñuy waxtaan mu jékki-jékki gis suñu yaa suñu yaay Fatima sayyidatuna Fatima di di jooy ñu toogaat tuuti mu gis ko muy ree suñu yaa Aïcha ne musumaa gis reetaan ak moom moo la balaaxa bi nga xam ne suñu yaay euh, Aïcha moom la amoon mooy musuma mu ne musumaa gis euh, naqar ab bànneex jege noonu maam jooy ak reetaan jógee noonu jegee noonu musuma koo gis fu ñu jegentee noonu ba mu ñëwee comme moom dafa xëroon ci xam-xam mu ñëw laaj ko ne ko lan moo tax ma gis la nga ree nees tuut ma ma gis la ngay jooy nees tuut ma gis la ngay ree mu nekk nag instant bi mënumaa wuññis secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma wax mënuma ko wuññi waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu génnee àdduna ci la koy doog a nangoo xibaar li xewoon mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ma wax ne jibril de dalaan ñëw chaque chaque année ñuy dajale alquran waaye at bii de dama gis muy ñëw ñaari yoon par ñaar ñaar ci la comprendre ne est-ce que nekkul sama àpp moo jege bis bu may génn àdduna moo jege mu ne loolu moo taxoon may may jooy yonent bi li taxoon nag may ree mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma dafa ma dafa ma wax ne bégal parce que yow yaay ki may njëkk fekk si yaa may njëkk fekk si moo tax moom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen diggante six mois rek la waaw six mois rek bu fekk ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam yém saa sam ne ko xanaa doo gërëm ba mu koy wax loolu mu ne ko xanaa doo gërëm nga nekk sayyidata misa misail ahlul janna xanaa doo gërëm ci nga nekk sang jigéenu àjjana yi waaw ñëpp ñoom ñëpp nga nekk seen sang mu ne loolu moo taxoon ma loon rek ci lool laa loon rek ci loolu laa kontaanoon te xadis la boo xam ne imaam Buxaari imaam Buxaari soloo na ko loolu bokk na ci ay ci ay ci ci ci ay ngëneelam naka noonu tamit yonent bi alayhi salaatu salaam suñu Aïcha dafa waxoon ne yonent bi salaam dafa waxoon ne su ma génnee àdduna ma génnee àdduna ki may njëkk fekk si mooy ki gën a gudd loxo ci yéen suñu Aïcha mu ne ñun ñu nekk foofu di mesurer suñu loxo yi ku nekk di xool kam moo gën a gudd li mu ne waaye suñu yaay Fatima ba mu génnee àdduna wala suñu yaay Fatima ba mu génnee àdduna ci nañ comprendre ne. nakate ki gën a tabe la doon wax <laughs> gudd loo xam mooy ki gën a ki gën a tabe moo tax bokk na ci histoire yi nga xam ne moom lañ ko nettali mooy jamono yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la doon woote nekk Makka nekk ak paa yu ñàkk fayda yi man noonu laa leen di faral di wooye paa yu ñàkk fayda yi ay ñoom Abu Lahab ak Abu Jahl yi nag gaayooy nee na ba ñu toogee mag ñooñu ñu toog ci seen jotaay bi gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam di julli mu am kenn ci ñoom ku wax ne kan mooy jël sébbiritu giléem bële mooy sébbirit mooy mbàq li nekk ci biir mbàq giléem ku koy jël dem fekk ko moom fu mu sujootee yonent bi teg ko ci kawam sotti ko ko mu ne ki gën a texee di ci ñoom nangu nangu nangu tâche bi ne moo koy def mu ne yonent bi mu taxaw di xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu sujjootee rek mu dem gaawantu jël seet bëritu giléem bi sotti ko ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi mu sëggoon mënu fa woon siggi ndax diisaayu mbir mi fa la sëgg mu ne Abdullah ibn Mas'ud moo doon nette mu ne man maa ngi toog sama xol baa ngi jeex maa ngi bëgg réagir mais mënuma réagir mu ne nees tuut ma gis Fatima dikk daw si jël li ñu tegoon baayam jël lépp dindi ko di jooy yonent ba alayhi salaatu salaam siggi ci lay doog mën a siggi ba mu siggee mu ne allahuma alayka bi xuraysh allahuma dimbali ma ci ci xuraysh waaye nee ba mu waxee loolu waa xuraysh tiit parce que xamoon nañ ne bugguñu woon maam lu ñu lu ñu yaboon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàpp ko yàpp ko ñaanam moom dañoo wax yàgg xam ne lu yàgg lu yàgg nangu la moo tax bañ ko ba mu leen ko ñaanalee rek ñu tiit ci te loolu la xadis xadis la boo xam ne imam Bukhari ak imam Muslim nettali na ko nekkat nettali nañ ko bokk na tamit ci ngëneelu suñu yaay Fatima mooy yeneen bi alayhi salaatu wa salaam wax ne Fatimatun badaatun minni hmm? Fatimatun badaatun minni Fatima sama dogit la maanaam boo daggee sama yàpp ab dogit la ci man fa man adabaha faman adabaha adabani ku ko merloo merloo ma ku ko kontaanloo kontaanloo ma képp ko merloo suñu yaay Fatima te nga ma merloo ndax doget la ci man moo tax loolu moo tax ñun ñu jiital ko ci bunt bi loolu tax ñu jiital ko ci mboolem jigéen yi lii moo tax da fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom mooy sang jigéenu a àjjana waaye tamit la fekk mu wax ne waaye li tax ñu gën ko jiital muy lii mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne Fatima sama dogit la te loolu imam Bukhari ak imam Muslim solo nañ ko moo tax kenn ci imaam yi ba muy wax ci ñan ñoo gën ci eh, soxna yi soxna yonent yi wala soxna rek ñu jamono leen toon ak yonent bi alayhi salaatu wasallam maanaam ñi ci gën ci lu ñu jooyal li mu tontu te mu neex ma mooy man duma comparer dogitu yonent bi sallallahu alayhi ak keneen bu ma comparé dogetu yonent bi alayhi salaatu salaam ak kenn mooy ne Fatima la bëggoon wax loolu moo tax Fatima yi mooy ki leen mooy ki leen gën ñoom ñépp loolu moo tax nga gis ñu jiital ko ci jigéen ñi radiyallahu taala anha donc moom loolu moom mooy xistam mooy histoire am soloon nañ ci moom benn xadis xadis boo xam ne dafa wax ne yonent bi kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salaatu salaam nekkoon na isa daxala bu fekkee day dugg al masjida li nga xam ne moom mooy jàkk jàkka day wax bismillah wasalaamu ala rasulillah allahuma ixfir li zunubi fekkee nag day génn day wax bismillah wasalaamu ala rasulillah allahuma ixfir li zunubi waftax li abwaaba fadlika mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam bu daan dugg ci jàkk day wax bismillah maa ngi tàmbalee ci turu yàlla wasalaamu sëlmal julli ak sëlmal ala ras ci ndawug yàlla gi allahuma yow buur yàlla yafiru lii yàlla nga ma jéggal zunubi samay bàkkaar tax lii te nga tijjil ma abwaaba li nga xam ne moom mooy buntu ar euh, abwaaba li nga xam mooy buntu rahmatika sa sa sa yàlla nga ma tijjil sa buntu yërmande ndax foofu yaa ngi dugg ci biir xadara suñu borom tabaraka wa waaye tamit bu fekkee day génn dana wax bismillah tàmbalee ci turu yàlla wa salaamun ala rasulillah selmal yàlla nekk ci euh, ndaw yàlla bi allahuma ifir lii yow yàlla suñu borom jéggal ma lii ifir lii jéggal ma zunubi samay bàkkaar tax lii te nga ibbil ma abwaaba buntu fadlika say say ngëneel parce que yaa ngi génn dem uti yaa ngi dem di uti kon yàlla nga ma ibbil say buntu xéewal yàlla nga ma ibbil say buntu ngëneel xadis la boo xam ne ne imam Tirmizi solo na ko waaye solo bi mu ko solo antu antul ak basmala bi mooy antul ak bismillahi rahmaani rahim wala bismillah bi antul ak bismillah mu ne kon xadis moom mu wax ci biir téeréem ne xarisu Fatima bi xaris la boo xam ne xaris bu xasan la ma bu baax la bu ñu mën a nangu la walay si isnaaduhu bittasil li nga xam ne moom mooy xadisam bi xadis bi ni isnaad bi jokkaloowul wal Fatimatu ndax la ndax Fatimatu bintu xasan ndax Fatimatu bi nga xam ne moo nekk ci biir mooy Fatimatu bintu xusayn moom musul gisante ak Fatima ak Fatimatul kubra mooy Fatima bu mag Fatima bii nga xam ne moom mooy doomu Seydina Xuseyn musul gisante ak Fatima bii nga xam ne moom mooy Fatimatul Kubra ndax Fatima bi moom moo ngi gane àdduna ci quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc gis na waxoon nañ leen ne Fatima moom mu ngi génn àdduna six mois après yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc jotu ñoo am chance su jotante ba muy mën a jëlee ci moom loolu moo tax xadiis bi jokkaloowul waaye lam moo tax kon imaam donc comme xadis bu jokkaloowul ci ilmul isnaad wala ilmul xadis dañoo xamee ne bépp xadis boo xam ne ni moom munqati la dafa dog xadis boobu wérul waaye lan moo tax kon imaam Tirmizi euh, xasanal xadis bi maanaam baaxal xadis bi li tontu mooy euh, Ahmad ibn Siddi al-Ghumari bu mu wax mais li tax euh, imaam Tirmizi rahimahullah xasanal xadis bi am na ñaari ñaari lay premier lay bi mooy la fekk mu nekk ci mu bokk ci waa lu bayt ndax jamono jii nii la waa ahlul bayt lépp lu ñu solo jëlee ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam c'est parce que dañ ko jëlee soit ci Seydina Ali wala ci Seydina Seydina Fatima donc lo ay xam-xam la woo xam ne ñoom waa lu bayt dañ koo xam donc das fekk bu ko nettalee c'est sûrement que dafa jokkaloo ci yonente bi salaatu wasalaam sûrement da koo jëlee ci maamam mu jëlee ko ci soit Fatima wala ci ci ci ci ci Seydina Ali donc sûrement lu lu jokkaloo la sûrement ne xadis bi suñ yaay Fatima ci moom nañ ko nañ ko jëlee ndax la fekk mu bokk ci waa ahlul bayt beneen bi aussi mooy la fekk tamit mu bëri ay shawahid xadis bi bëri ay shawahid yeneen xadis yoo xam ne ne dañ koo soloo euh, te muy wax ci même même chose bi loolu day tax ñu mën a yëkkati ci xadis bi ci daraytatul daif yóbbu ko ci darajatul xasan li gayrihi donc loolu moo tax nga gis imam Tirmizi rahimahullah wax ne xadis la boo xam ne xadis bu xadis bu xasan la donc incha allah tey jeexal nañ euh, tarjuma ak euh, xadis bi nga xam ne moom siw ñu jëlee ko ci suñu yaay Fatima radiyallahu taala anha mooy Fatimatu Zahra in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin